fil xalq fii fasl al faslul awwal fa innahu ni'matu dhil jalali ala al ibadi qaalahu liyadaali li anna man faqadahu laha sakan fa suyirat jannatahu ilma sakan fa kaana yakrahu liqaa allahi bi bughdihi almawta bila tanaahi wa fiihi aydan idtiraarun wa rujuu li rabbina jalla bi kurhin lil mutii kon baytu bu njëkk a wax moom la ñeemoon mu waxoon la balaa yeeg nattu yeeg yu tar yeeg xiif yeeg feebar yeeg wopp yeeg yépp yi nga xam ne mooy dal jaam bi ñàkk yeeg lépp mu ne loolu lépp xéewalu suñu borom la bi nga xam ne mooy boroom màggaay ji mu ne lii ci ñum def ci jaam ya mu ko teg xaalahul yadaal yi mu ne lii al imaam al yadaal yi moo ko wax di al imaam ad daymaani radiyallahu taala anhu boo demee ci xaatimatu fi tasawuf noonee la ko waxee <coughs> mais wax jii nii <coughs> mu leeral ko lu tax <coughs> après dinañ ci ñëw ndax xadiis la <coughs> voilà yonent bi alei satu salaam du gis nañ ci room naan ajaban li amril mu'min man de rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye yéemu naa ci mbiru way ngëm yàlla ji inna amrahu kullahu lahu amr lahu xayr man de yéemu naa ci euh, ci mbiru way ngëm yàlla bi moom daal ay mbiram léppam dafa nekk loo xam ne yiw la ngir moom waaw in asabatu bu ko laalee lu neex mu sant yàlla mooy bu amee ala nekk lool wala borom bi xéewale ko day sant yàlla waaw léegi loolu gën ci moom waaw léegi bu dee daa nekk loo xam ne euh, du du safaan la musiba ko dal mu nekk koo xamante ne nii day day day day day day day day day loolu nekk lu baax ci moom kon musiba yii yëpp la ko tegee ngir lan la ngir delloo la ci sa borom la laa xayr du leneen nekkul ne waaye wan borom bi ah, lii de yéeme xam ne bokk na ci bàkkaar yi dina magaan ah. ndax loolu tuumaal bi la tudd waaw loolu tuumaal borom bi tabaaraka wa taala la loolu ci façon tuumaal yàlla yi la ci bàkkaar yu rëy rëy rëy la waaw voilà léegi nag kon lool nga xam ne ngir delloo la ci sa borom la yii yëpp borom bi bu la ko tegee moo tax al imaam al Yadaali yi wax lii te bi mu ko waxee boo demee ci xaatimatu tasawuf lii sëriñ bi indi ci ginnaawam noonu lay la ko waxee mooy la mooy mu ne <coughs> comme nee na ni'matu la ala ni'matu jalaal yi ala al ibadi qaalahu al yadaali mel ni mel ni mooy lu tax wax naa la ko waaye mu ñu continuer moom ni mu ko leerale li na man faqadahu laha sakan ndax képp koo xam ne gis nga yii nii balaa yii nii daf koo ñàkk mooy dara dalu ko ci dara dalu ko ci moom ba mu juddoo ba léegi ba mu xàmmeewee ba léegi masura feebar mu jàpp ne fii mu ne moom dafa am lu mu gën a ñeneen ñi non ay genam moom moom moo particulier quoi ma ne la gaa yi gaa fi la ñuy nekk mooy deux sama nii day metti sama faar yi sama wet yi sama ŋaam yeeg sama yii sama bopp mais moom loolu ma su ko tey daal doomu aadama bi en te mu mu mu xalaat ne moom daa am lu particulier lu leneen amul mu ngi commencer di gënale bo ni boppam ci nit ñi ci ñeneen ñi masu la ñàkk xamul ñàkk am rek day dem ba ci biir jàpp ne. en fait li tax mu am moom dafa am loo xamante ni ak manu lijjanti xaalisam ak ak ak ak mën a ñafeem loolu mooy bu waxee loolu mooy mu ngi gaaruwaale ñi ci des que ne ñeneen ñi defuñ ni moom li tax ñu ñàkk kon ñoom war nañu koo seetaat seen côté waaw waaw bu dee masula feebar na ko noonu toppal ma benn ber benn bu dee balaa yi du ko dal mu jàpp ne moom dafa infaillible parce que moom fi mu nekk la ko quoi moom ni mu selle ak ni mu kiiwee dafa gën gaa moo tax mu ne kon nag balaa yi te lool ay feebar wóor la yore moo tax mu ne li am na man faqarahu képp koo xam ne dafa ñàkk yii lahaa sakan moom day dal ci ci àddina danaan ah kon kay saa yi day dal ci àddina xolam day dal ci àddina te sa xol bu dalee ci àddina rek nga am problème waaw. fa suyirat jannatahu isma sakan ñu daal di koy oh, eh, eh, eh, wëlbatil àddina mu far nekk jannatahu ajjanaam is ba nga xamante ne ma sakan ci la doyloo àddina dale ci àddina moo tax ko lan fan la koy jëme après fa kaana yakrahu liqaa allahi bi bughdi al mawta bila tanaahi fa kaana mbir moom moo koy yóbbe mu mujj nekk yakrahu liqaa allah day bañ dajeeg yàlla waaw day bañ dajeeg yàlla lu koy war bi bughdihil mawti di ko jaare nag ci bañ dee bii daa ci loo xam ne amuluk day amuluk daytal waaw day bañ dee non moom dee moom moo tax boo mayul bu déggee ñu naan fi am na ku fa faatu boo mayul du jaale ji ah <laughs> parce que fii nii daf fee dale àddina lépp a ngi dox nagisement good fine lépp neex du feebar waaye otoom sax du paan waaw moom problème yi gars yi am nii mooy dee ñu nga mécanicien yaak yooyu contrôle technique yu metti yi moom day ñëw yëpp jàll ndax affaire yi am na les moyens yi gën a baax lay dóor ba mu jàpp ne moom dafa infaillible waaw léegi nag foo jaar kon dale na fii àddinaam gii ni mu mel mais du bëgg fi toxu nag di dem feneen di dee moo tax loolu la day bañ dee te nag pour nga dajeek sa boroom fokk nga dee waaw moo tax loolu lay bañ te suñu boroom nag waxoon na ah ni xadis bi newee muy xadis Seydina Ubaada ibnu Saamiti radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ngi ci saxiixayn mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na man ahabba liqaa allahi ahabba allahu liqaa'ahu wa man kariha liqaa allahi kariha allahu liqaa'ahu allahu akbar <laughs> mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na man ahabba képp ku sopp liqaa allahi dajeek yàlla ahabba allahu liqaa'ahu borom bi tabaaraka wa taala dina sopp dajeeg jàmboo boo waaye wa man képp koo xam ne kariha dafa bañ liqaa allahi dajeeg borom bi tabaaraka wa taala kariha allahu liqaa borom bi ci boppam dina bañ dajeeg jàmm boo bële Seydina Ubaada nee na bi yonent bi saa saa lii li lay wan ne liqaa allahi doo ko amee lu dul nga dee mu ne qaalat Aisha ummul mu'minin sayyidatu Aisha daal di wax ne aw ba'du azwaaj yi wala kenn ci soxnaa yonent bi alayhi salaam nga fekke woon wax ji ba ko yonent bi alayhi salaam di wax ne ah yonent bi alayhi salaam inna la nakrahul mawta de ñun dañoo ragal dee mooy dee du loo xam ne ah <laughs> saay <laughs> mooy du loo xam dañ naan na gaaw ñëwa ah, <laughs> ah ñu bari ci ñun moo ne bu ñu woon des leen tey jaamu yàlla ci fii dañuy des ah qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko laysa daak walaakinna al-mu'mina idaa hadarahu al-mawtu bushira bi ridwaanillahi wa karaamatihi fa laysa shay'un ahabba ilayhi mimmaa amaamahu fa ahabba liqaa'a Allah wa ahabba Allahu liqaa'ahu wa inna al-kaafira idaa hudira bushira bi'adaabillahi wa 'uquubatihi falaysa shay'un akraha ilayhi mimma amaamahu kariha liqaa'a Allah wa kariha Allahu liqaa'ahu waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne Sayyidatu Aïsha wala soxna sa ko wax ne ko déet <laughs> radiyallahu anha du loolu de ne ko wéy ngëm yàlla gi bu ko dee dikkalee gaaralee dañ koy bégal ci ngërëmul yàlla ak teraangay yàlla ba mu gis ko moo tax amul dara lu muy gën a lu muy gën sopp que de lii nga xam ne moom lañ ko wan nekk ci kanamam muy ngërëmu yàlla te looloo tax jaam ñi ñëw fi mu ci noonu nag day sopp dajeek boromam waaye kii mooy ki ñëw bay faatu ñu wan ko ko mais am na ñoo xam ne borom bi ngërëmam da koy wan te ñu ngi dund dee waguñu yonent ma ne sa sam lii day wax ki nga xam ne moo jullit bi nga xam ne bu lam daala bu normal nekkoon ci kii bi lii buy faatu dañ ko koy wan waaye am na ñoo xam ne dañ leen koy wan avant xam nga lii nii moom la doon wax ca suuratul bi muy wax ñi nga xam ne innal ladina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu tatanazzalu alayhimul malaa'ika allaa taxaafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaa'ukum fil hayaatid dunya wa fil aaxira wa lakum fiihaa maa tashtahi anfusukum wa lakum fiihaa maa tad'uuna nuzulan ba ñu jeexee mooy loolee lay wax fii ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla coow wooral ci yoonu siraatal mustaqiim malaaka yi dañuy wàcc bu ñuy génn àddina naan leen bu leen bu leen tiit bu leen am lu ngeen di tiit ci fi ngeen jëm te bu leen njàq ci li nekk seen gannaaw dégg leen ci aljana ji nga xam ne moom lañ leen doon déglaate ngeen di nekk ci seen lalu faatu wala di waaja a faatu ñun ñooy ñi méngoo seeni mbir ñooy seeni parandoo ci àddina gi dundu àddina gi ak yow qiyaam te lu lu leen lu leen soob te neex leen kese ngeen fay am foofale lépp lu ngeen demander bala ngeen a sax ñu defal leen ko mooy bushra boobu lay gis waaye dama ne am na ñoo xam ne borom bi da leen koy wan laata moo tax ash-shaykh al imam ibn Taymiyya rahmatullah alayhi doon aljana gi nga xam ne aljana moom ku fi duggul fii ci kaw suuf fii aw kamaa xaala yow doo ko dugg ëllëg waaw mooy aljana gi nga xam ne sax xol la yàlla kese ciy nekk waaw moo tax boo amee yonent bi alayhi salaam yow ci aljana nga ne yaa ngi dund du du deñ ay balaa dina dal ay yooyu waaye nit ñee lay yërëm waaye ni ngay ame dalu xel ak xol parce que yaa ngi ci aljana bushra bu yàlla defal jaam bi yaa ayyatuha nafsul mutma'inna aw bakkan bi nga xam ne dafa dal te mooy nekk raadiya mardiya waaw kon nag loolu la léegi nag nit koo xam ne daa nekk fi gëm yàlla borom bi wan ko yooyu day bëgg dajeeg boromam borom bi bëgg dajeeg moom mu ne waaye kantaa yéeféer bi moom bu nekkee ci lalu faatoom bi waaja a faatu wala bu ñu nee lalu faatoom waxit la waxuñ la nag mooy il faut nga nekk ci lal ngeen faatu non dangay dox fii faatu nga àll lu mu daw daw dañ koy wan bushira bi azabillahi wa uqubatihi dañ koy bëggal loolu ironie la nag <laughs> waaw ay mbugal lañ tudde ba ba wa wa wa bashirhum bi adabin alim la alquran di wax bëggal leen jox leen la bonne nouvelle ci mbugal mu tar mi nga xam ne moom laa leen di tëkkoo te buñ deewee nii dina leen dal kon nag moom bu yéeféer bi lañ koy bëggal lool mbugal mu tar mi waaw mbugalu yàllaak duma ya nga xam ne ñoo ñëw ca gannaaw yu bon ya mu def léegi nag bu ko defee mu gis lool amul lenn loo xam ne moom lay gën a bañ que li mu gis mooy dajeeg yàlla léegi mu bañ dajeeg yàlla borom bi bañ dajeeg moom kon nag mu ngi nii léegi nag moo tax al imaam al yadaali eh, daal di ne waa ji noo seulement léegi day bañ <laughs> day bañ dajeeg yàlla fa kaana yakrahu liqaa allahi waaw ndax daal dale àddina xam nga yéeféer bi dafa dale àddina moo tax àddina la dal mooy mooy léppam moom la xadiis bi ñu gisoon que ne àddina mooy sijnul mu'min kaso prison wu ki nga xam ne mooy aji ngëm yàlla waaye jannatul kaafir ki weddi yàlla lool mooy nekk li nga xam ne aljanaam waa léegi ñu nar koo génne ci aljanaam te fa mu jëm leer na ko ne ci safara la jëm boo xam ne fay kooku xam nga ne du bëgg dem nag di dajeek borom ba nga xam ne moo ko war a xisaab dugal ko foofule fa kaana léegi nag ki nga xam ne nag daa dale ci àddina fii ko mbir dal ci àddina doyloo àddina bëgg àddina bu boo xam ne dara yàlla taxul fii la lay jëme